Ah, moom yàgg nañ ko fi Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba rahimahullah al-Kufi al-Wasiti al-asl Abu Bakr rahimahullah di frère petit frère Usman ibn Abi Shayba mu ne haddathana Hushaym Hushaym mu ñëwaat gis nga ci kaw kese an Ya'la ibn Ata an Umara ibn Hadid an Sakhr al-Ghamidi après mu indi hadis bi léegi bi mu indee xadis bi mu teg ci xadis Seydina Abu Hurayra dina la wax sànq imam euh, euh, euh, Dhahabi dina la wax Eh? après mu indi hadis bi euh, beneen hadis boo xam ne ci même après boobu boo xam ne Seydina Abu Hurayra la jaar an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma barik li ummati fii bukuriha yawm al-khamis mu ne yàll yàll na borom bi yàll na nga ah euh, daal di euh, barkeel sama xeet ci teel a njëlam bésub alxames lii da koo foofu Euh, sauf que hadis bii nii euh, bon euh, am na problème voilà fii problème ah am na problème parce que ki nga xamante ne nii mooy Muhammad ibn Maymun al-Hijazi mi nga xam ne parce que imam Ibn Majah dana haddathana Abu Marwan Muhammad ibn Uthman al-Uthmani qala haddathana Muhammad ibn Maymun al-Madani an Abdirrahman ibn Abi Zinad an abihi an al-A'raj an Abi Hurayra Muhammad ibn Maymun radiyallahu anil jami' moom euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar dane suwa mooy az waaye budul moom kii fa Mastur ay biram dafa lëmu euh, bon mooy euh, en en plus en plus ki nga Abdurrahman ibn Abi Zinad moom ko dëggu waaye dafa mujj oh, ak mokkalam bi mu ñëwee Baghdad dafa commencé soppeeku Euh, léegi euh, en tout cas hadis bii nii euh, am na lenn lu ci ne mais allahuma barik yàlla yàlla na nga barkeel li ummati fii bukuriya yawmal xamis tënk bopp ci yawmal xamis amaana lool mais yeneen léegi ibnu Umar bi kiy wax loolu lañ doon lijjanti imam al-Zahabi après nag ci la teg hadis bi nga xamante ni mooy hadis ibnu Umar moom imam ibnu Maaja rahimahullah mu jaar ci Naafi' bo ñëw ba ci càllale ba Naafi' mu jële Ibn Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala allahumma barik li ummati fi bukuriha waaw mu ne borom bi nee na kii yoneen saa saam nee na allahumma e sa borom barik jal na nga barkeel lu ummati ñeel sama xeet fii bukuriha ci teel a xëyam ci njëlam sauf que hadis bi mu wérul parce que Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Jud'ani moom da'if la waaw comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne da'if te moom moo nekk ci càllale bi parce que imaam Ibn Majah dane haddathana Yaqub ibn Humayd ibn Kasib kooku saduqun léeg-léeg mu def la mu def def la Yaqub ibn Humayd ibn Kasib qala haddathana Ishaq ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn kii sëtu Sayyidina Ali la radiyallahu ta'ala anhu moom saduq dëggu la mu Ishaq ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi al-Alawi al-Ja'fari al-Madani aw <laughs> oh, la hawla wala quwwata radiyallahu anil jami' <laughs> kii surtout Seydina Ali la waaw oh moo doon borom këru uh, uh, uh, Nafisa bint al-Hasan ibn Zayd ibn al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anil jami' sauf que moom ki mu ko jële foofu la problème bi nekk muy Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Jud'ani euh, rahimahullah muy Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Ubaydillah ibn Abi al-Qurashi at-Tamimi al-Jud'ani moom mii moom moom da'if la waaw moom moom ngandum da'if la moom moo jële ci Naafi' <laughs> moom mii Naafi' la euh, moom kenn du ko laajte waaw sëriñ ñoom imam Malik bu ruy bi bu màgg bi te màgg te màgg oh! aw <laughs> naafi mawlam nu Umar mu jëlu ko ci njaasi ibnu Umar mu wax allahumma barik li ummati fi bukuriha hadis yii la imamu Ibnu Maaja rahmatullah alayhim lii nii lëfandi léegi si on dellu ci li nga xam ne moom la al imamu eh, nu mu tuddati eh, borom Tuhfatul Ahwazi al Ahwazi al Mubarakfuri rahimahullah moom nag ñu garaaw la ñu ah. ci xeetu pakistan yooyu la pakistan <laughs> mooy indien yooyu <laughs> façon indien yooyu ñoo ñu garaaw la ñu ah <laughs> oh façon yooyu tam la hawla wala quwwata gaay gaay non façon boobu moom façon yooyu ñoom moom façon yooyu aka ñoo garaaw non xam-xamu léegi <laughs> léegi eh, mu nag kii maanaam xam-xamu diine daa neex dëkkul fen mooy dangay ngay gis melting pot bi waaw <laughs> amul waa Makkaay xam waa Medinaay xam lan mooy loolu <laughs> moo tax eh, ku yàlla may xam-xam doo nekk doo am complexe d'infériorité ci kanamu kenn jamais waaw di nga màggal nit nag mën nga ko màggal ndax fa mu dëkk ormal goo mor ormal fa mu dëkk waaye ça ne veut pas dire damay ñëw toog ci sama xam-xam bàyyi ko muy wax ay tojaageem ma toog naan ëskë yi comme ñun niñ koy defe parce que diwéy maamam wala diwu ko bàyyi mooy bàyyam loolu daa am loolu mooy koog du boroom xam-xam te xamu ko wala boroom xam-xam la boo xam ne am na gandi lacune waaw allahu akbar kon Eh, mu ne kon eh, eh, imam ibnu Umar ibnu Maaja moo ko indi bi lafzi imam alkan mooy wax al-Haafiz az-Zahabi rahimahullah ah, ci Tazkiratul Huffaaz mu ne foofu wax nañ xadis bi léegi hmm? mu ne wa fil baabi waaw mu ne ba léegi ñëw na jaan Abi Hurayra ci kaddu allahumma baarik li ummati fi bukurihaa yawmal xamiis yi nañ ko sànq ci ibnu Maaja mu ne axrajahu ibnu Maaja mu ne wa fil baabi nekk na ci buntu bi an jamaa'atin mina as-sahaaba radiyallahu anhum kamaa sataqif léegi sauf que euh, imaam Ibn Hibbaan soloona xadiis bi ci saxiixam imaam euh, Az-Zahabi ginnaaw bi mu waxee lee mu ne saxr mii nag laa yu'rafu illaa fi haadhal xadiis al-waahid moom xamewuñu ko lu dul xadiis bii di benn wala qiila te waxuñ innahu saxaabiyun illaa bihi waxuñ ne moom saxaaba la lu dul ci xadiis bii lañ ko xamee wala naqala dhaalika illaa Umaara te ki toxal lool mooy Umaara wa Umaara majhuul mu ne ta Umaara xamuñu ko ah noonu dañu réeréy mbiram kama qaala Raziyan comme ñi ñaari Raziyan yi daal di wax mooy kan Abu Hatim ak Abu Zur'a Raziyan ku ci nekk ci ñoom Abu Zur'a dañ koo laaj comme ni ko imaam Munzir yi daal di tuddee ci at-Targhib bi tuddee hadis bi mu ne ñi ko solo ñee ci Umaara la jaar ibn Hadid mu jëla ko ci sax mu ne wa Umaratu ibn Hadid mii nag Bajali wax nañ ko sànq Kufi Bajali su'ila anhu Abu Hatim ar-Razi fa qala majhul mu ne laaj nañ ko Abu Hatim ar-Razi mu ne kooku xamuñu ko ah wa su'ila anhu Abu Zur'a laaj nañ ko Abu Zur'a fa qala la yu'raf Abu Zur'a ne kooku xamuñu ko Abu Zur'a bi yàgg nañ wax ay mbiram mooy ar-Razi mi nga xam ne Serigne taalibe la woon ci Imam Ahmad mais Imam Ahmad dane man kooku li may jariñoo ci moom eh, waxoon nañ la ko keroog moom la waxoon doom ji ne ko gis nga ñeenti nit a ngi nii ñeenti nit a gi fi ma gën yaakaaru sama ñaan yi ñoom duma leen fàtte tout le temps dama leen di ñaanal sama ñaari waajur ak imam Shafi'i ak Abu Zur'a mi non ñoom temps dama leen di ñaanal non dama foog ni ñun xamuñu kàddu googu nan la toll quoi non billahi boo xamee kuy imam Ahmad ngay xam ne ja kon ñoom ah, kon ab léegi kon mu ngi nii quoi kon moom waa ji majhul la ah, ah, loolu lu am solo la waaye sauf que kanta kaddu gi ñu la doon wax mu ne kanta imaam al-Munziri rahimahullah ñu ngi ci waxu al imaam al-Munziri rahimahullah mais abala ñu ñëw ci xadi waxu imaam al-Munziri kanta imam ibn al-Qattan euh, dane amma qawluhu xasan mu ne imam at-Tirmidhi nag wax jëm ne xadis bi bu xasan la fa xata loolu njuumte la <laughs> loolu imam az-Zahabi moo ko toxal ne imam ibn al-Qattan nee na imam at-Tirmidhi lim ne xasan loolu njuumte la waaw léegi imam al-Mubarakfuri mu ne rahima qultu al-amru kama qala al-hafiz az-Zahabi waaw mu ne ma ne wax ji mooy li imaamu Dahabi wax mooy loolu la mooy lii ñu wax ne c'est hasan koo xam ne majhul moo fi ne léegi nag ñu ñëwaat ci continuer waxu imaam euh, al-Munziri rahimahullahu taala hmm? mu ne kantaan kàddu gi nga xam ne wa lafz kaddu gi nga xam ne mooy buurika li ummati fii bukuriha mu ne loolu nag kàddu la goo xam ne mbooloo ci saxaaba yi ñoo ko solo wax nañ la sànq ne Ibnu Umar soloo na ko Abu Hurayra soloo na ko ah ñoom ay ñoom Seydina um, Ali xaw na lu am na lu xaw a wax lu xaw a mel noonu lu mu soloo lu mel noonu ah moo tax mu ne al-Munziri euh, euh, mu ne wa huwa kama qaala Abu Umar Abu Umar an-Namari parce que Abu Umar an-Namari moom daan ne Saxr ibn moom ci Ghamid fil fil Azd ci waa Azd la bokk dafa dëkkoon Taif la dëkkoon mu ne moom boole nañ ko ci waa Hijaz jële na ci moom Umaara ibn al-Hadid wa huwa majhul lam yarwi anhu ghayru Ya'la at-Ta'ifi kenn jëlewul ci moom lu Ya'la at-Ta'ifi wala a'rifu li Sakhrin ghayra hadith waaw lu dul hadith man xamaluma Saxr lu dul hadith bi saxaaba boobu radiyallahu anhu burika li ummati fi bukuriha léegi al-imam al-Munziri mu ne Abu Umar nag an-Namari li mu wax loolu la waaw mooy xadis boobu mu ne xadis boobu rawaahu mooy kaddu googu kaddu googu ke buurika allahumma barik ci yeneen kaddu yi yàlla yàlla na nga barkeel sama xeet ci njëlëm mu ne loolu mbooloo min as-sahabati solo nañ ko minhum ali saydna ali wa ibnu abbas wa ibnu mas'ud wa ibnu umar wa abu hurayra wa anas ibn malik wa abdullah ibn salam wa an-nawas ibn sam'an borom Gog et Magog moo nettali xadis ba <laughs> gisoon nañ ko waaw <laughs> yàggoon nañ ci de ci imaamu Muslim rahmatullah alayhi hmm. Abdallah ibn Salam al-Habr alayhi ridwanu salam wa Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma wa Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne wa ba'du asanidihi jayyid wa Nubayt ibn Sharik mu ne lenn ci asanid yu ñii ma tudd am na yu ci baax mune ne ak saxaaba bi naan Nubayt ibn Shariq moom tamit solo na xadiis bu mel nii waaw léegi mu ne wa Burayda naka noon Burayda gisoon nañ ko wa Aws ibn Abdillah mooy ibnu at-Tirmidhi tudd na ko wa Aisha tu ak sayyidatu Aisha wa ghayruhum min as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in ne nag wa fi kathirin min asaanidiha maqaal lépp nag ci sanadu saxaaba yi mu fi tudd nag am na yoo xam wa ba'du leen le xasanun bu baax na mu ne loolu dajale na ko fii juz'in wa basattul kalaama alayha tàllal naa ci yaatal naa ci wax ji ci loolu kon eh, eh, imam al mu ne wa ruwiya an Aisha solo nañ ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na baakiru lil ghaduwi eh, al ghudu al ghudu lil ghuduwi fi talabi rizq fa inna al ghuduwa baraka wa najah mu ne yeneen saa saam nee na gaawe leen dee leen jëlu waaw di teel xëy bu ngeen di uti seen wërsëg ndax kat teel xëy barkee ci nekk ak aku euh, najaax mooy hmm, réussite waaw la nga bëggoon nga am ko mu ne lool rawahu al-Bazzaar wa Tabaraani imaam al Abu Bakr al-Bazzaar ak Abul Qaasim at ñoo ko solo ci al-Awsat moom moom ci al-Awsat voilà mu ne wa ruwiya soloo nañ an Usmaan mais hadiisu Sayyidina Usmaan bi Euh, dafa am problème ah radiyallahu anhu mu ne yonent saa salaam nee na nawmu subhati yamnahu rizq xam nga lii am na ñu koy wax wax la ju siiw waaw xadiis la bu ñuy nettali ci Seydina Usmaan lañ ko jële mu ne yonent saa salaam nee na di nelaw suba moom moo julli ba pare di nelaw lool day wañ day day day day day day xañ dalay xañ wërsëg <laughs> mais bon xadiis bi dëgëru ah. la <laughs> moo mu ne rawaahu li Ahmad moo ko solo wal Bayhaqi wa ghayruhuma mu ne imaam Ahmad ak al Bayhaqi rahmatullahi alayhim ak ñu ñoom ñoo ko solo mu ne wa awradahuma ibnu Adiy fil kaamil wa huwa zaahiru nakaara mu ki nga xamante ne nii e, moy e, ibnu Adiy ak al ko ci al kaamil imaam Ahmad al Bayhaqi ak ñeneen waaye lii moom li wane ne hadis bi yow dafa feeñ ko ak ne waa <laughs> waaw waaw gaaw leen nelaw julli ba fajar ba pare di nelaw moom la subaxa yam nawr rizqa <laughs> de kon gaa yi bari dinañ am problème moom <laughs> waaw wow waaw gaa yi na gaa yi daal mais ñooñ dañ doon teel a xëy sauf que gaa dañuy teel a xëy ñoom daal no wal non non non non dañ doon nelaw ñoom dañ doon nelaw ba heure bu leen neex après jóg mooy deux ñu dem mooy deux ñu ñëwaat ba pare am lu bari quoi gars yi di leen wax ñu naan fii moom sëñ bi kese ko man <laughs> ndekete yoo gars yi jaay ko tu drogue lañu woon <laughs> wala dañ doon jaay yi nga xamante ni ay ay ay luubal <laughs> mais bés ba police defee descente jàpp leen ñoom ñëpp xam nañ ne est-ce que liggéeyu sëñ bi lañ ko mën a tudde moo tax yi fi caaxaan yooyu am alal ju ju ju ju simple te dara daganu ci ba pare nga askana la ko sëriñ bi billahi yow sëriñ Tuubaa man gaay niñ koy waxal <laughs> gaay yi liñ koy waxal par bis billahi gaay bu ju bu ñooñ da noon dañooñ moom mooy ñii moom xamuñ koy sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu billahi bu doon dund gaay yi ñemewu traversé buntam non ñu mel noonu moom mu xam ne yow yow lii mooy sa liggéey lii ngay liggéey non da yow fii mu ne képp koo jamonoonteel jamono ji mu lay wax di di wax lool nga naan li muy wax daa tàng da nga naan kii waxul dara dekati billahi maa la ko wax walla <laughs> non gars yi xamuñu xaa gars yi xamuñu koy xaadimu rasuul yi <laughs> la hawla wala quwwata radiyallahu anhu <laughs> kon léegi léegi kon mais hadis bi yaa problème hmm? voilà moo tax mun a waay yow eh, xam ne fii zahiru nakaara waay eh. <laughs> waaw eh. ah yooyu dëgërul am na yuñ jële tamit sayyidatu Fatima yeneen saa sax da koo fekkoon muy nelaw mu daal di koy yëngal ak tànkam ne ko sama sama doom jógal waaw te nga uti wërsëgu yàlla ndax da nga xam ne fekkeel jamono ji mu koy séddale tabul bokk ci njégali ndax borom bi day séddale wërsëgu nit ñi diggante bu jan fajar gi xaree ba ni jant bi di génne mais loolu moom yaa problème tamit <laughs> voilà mais bon <laughs> alhamdulillah loolu mais quand même y quelque chose ginnaaw bu ñu waxee lii mooy rien que kon gis nañ ne hadith bi Euh, léegi nag nga ne ma waaw léegi ñëwal waa xadiis bi kon mën nañoo wax li imaamu Tirmidi wax wala dañuy wax li ñeneen ñi wax ne kii xam nga ne Abu Umar ak ñoom alhamdulillah an-Namari euh, non euh, Ibn Qattan ne imaamu Tirmidi moom bu nee ni lii nii xasan la lool xata est-ce que loolu dañ koy wax dañ naan la bu doon dañoo yem ci xadiis bi mën nañu dégg wax jooju mais amaana daa def def le daa juum le fait que mu jël koo xam ne kii noonu la mel te moom ci boppam wax na ko ne waa ji xamewuñ ko lu dul lii ne kooku ba pare euh, muy majhul ba pare ne hadis bi bu xasan la dañ naan la imaamu Tirmidhi dañ naan xasanun li shawahide waaw hadis la boo xam ne yeneen yi ko seedeel parce que doo gis nga liñ la wax ne euh, ne la yenn imaamul Mundiri yenn sanad yi jayid la voilà te kaddu gi nga xam ne mooy wax ne. allahuma barik li ummati fii bukuriha loolu moom saxaaba ko solo solo bari na te man na tamit nekk yëkkateku ci darajaay xasan li ta'addudi turuq ndax bari waayu yoon yi moo tax ci kaw noonu mën nañ ne ci kaw loolu amaana ngànt boobu lañ gisal tamit ak li nga xam ne mooy lii layal waxu imaamu Tirmidhi bi mu xam ne waa ji lim doon dëgg-dëgg mais malgré sax mu ne xadiisu Saxr quand même euh, xadiisu na al-Ghamidi radiyallahu anhu xadiisun xasan voilà voilà kon loolu la quoi eh, kon loolu wallahu taala alam mooy li shawahid waaw léegi ginnaaw loolu kon gis nga première jàngat bi maanaam moo jël une heure de temps parce que dafa am solo voilà il faut lijjanti li eh, sinon boo ñëwee rek ne wa qaala hadithun hasan mu ne hasan te am na ci borom xam-xam bari dañ na mukk hasan fan laa yow hasanul <laughs> xasanul te tamit seen wax leer na bu dee xadis bi képp a fi newoon bu boobaa dañ naan imaamu Tirmidhi insha allah doonuloo euh, doonuloo wax lool waaw doonul wax ne xasan na mais xam na yeneen yoon yi mu ne xadis bi xasan la waaye li shawaahid yi àndax ah yeneen yi waaw yi koy seede kon wallahu taala alam léegi nag mu des ana ñaareelu njàngat bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne la mooy baabu istihbaab al xuruuj yawm al bu su buntu sopp génn tukki bésub alxames wa istihbaabihi awwal an-nahaar sopp wuñ sopp nag booy tukki nga def ko njaal beenu euh, bés bi buy boo boo boo jullee ba pare ba jour bi di génn rek ah nga dem voilà léegi loolu li koy wane fii mooy li yonent bay saa saam ñaanal xeetam na allahumma barik li ummati fii bukuriha ñaanu yonent bay saa saam képp kuy teel la xëy ngir loolu yow xamal ne ñaanu yonent bay saa salaam moo la laal dalay dalay laal waaw da ngay taataan ñaanu yonent bay saa salaam loolu du ngëneel sa way ya way moo tax sa journée léegi boroom bi def ci barki ci say mbir loolu moo tax saxaaba bi ko nettali ne moom yonent bay saa salaam ci boppam du jàngalekatu def leen waaye man maa ngi def lu wuteeg li li ma leen wax déedéet waaw walla xam na ne léegi saa yi yooyu moom dafay commencer bari quoi waaw bu waxee ñu ne est bu jëfee ñu ne ci mbay walla iyaazu billah <laughs> waaw la hawla wala quwwata illa billah loolu nag moom c'est grave waaw digal nit ñi ne leen set leen set leen gaay waay waay waay waay waay set leen waay na na na ngeen rogg waay ba pare fàtte sa bopp hein loolu c'est pas jaadu il faut nga def li Seydina Shuayb waxoon waaw radiyallahu alayhi salatu wassalam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib waaw waaw lam waxoon nga ñam ya la ne wama uridu man nammuma an uxaalifakum a ah, Cheikh Ibrahima Sakho rahimahullah mu ne wama uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu mooy dama leen di digal ngeen ñëw di def ba ngeen ñëwee di def may weesaloo ak yéen di def la ma leen di tere loolu la la ko def. d'accord ok <laughs> nu mel <laughs> noonu la ko doon waxe <laughs> voilà mooy yow nan ngay teree nit ñi benn mbir mais yow gaa yi di bàyyi après bañ yow ba nga nee ci condition yooyu ñu gis la ngay def lool quoi après nag nga bëgg a foog ne yaa mag nit ñeeg di leen jéema la yoog di di lay naan nangam bi dooy yow sawaay baal sa caaxaan yi nga naan la <laughs> waaw yonent bay saa sàmm xaasaahu moom doon loon jàngalekat boo xam ne façon yu yu yu yu salte yooyu nit ñi ñu bari mel léegi di tere mbir ba pare dàq cee nekk waaw mooy lim leen li mu ñaan yàlla ba pare digle lu baax ba pare kenn du ko ci gis mukk moo ci doon njiit lim ne allahumma ee sa borom barik yàlla na nga barkeel li ummat yi ñeel sama xeet fii bu koy haati cee la jëlam moo tax moom bu doon yónni armée ab dogub ñu dem di xare ji walla dem yëddu ji wala uti ay information ci noon bi da leen doon yebal fii min awwalin nahaar ci njàlbeenu bés bi waaw léegi nag bi biom taalibe bi gis na yonent bi alayhi salaatu salaam mi say ki mi kilifa gu mag di jàngale te li muy ñaan loolu noonu lay doxale moom itam mu jàpp loolu boo gisee lu bari yenn taalibe yi jëfe li ñuy leen sëriñ bi di jàngal di jafe mooy sëriñ bi daa fekk moom appliqué dara waaw mu puusaale sëriñ taalibe bi ci loolu wallaale ko ci càggante googu waaw moom ba mu gisee yonent saa salaam non seulement dafa ñaan ñoom lool kese doyoon na leen waaye tax waaye mu def ndax lool mooy modèle moom it ba mu nekk commerçant appliquer li sëriñ la yonent bay saa saa mi leen mi mi mi mi leen xamal di xamal ñëpp dal di doon def doon jàngal te defoon ci ñaan bu rëy moom itam mu ne woon commerçant boo xamante ne ni buy commerçant yi danaa leen teelee na xëy bu leen di dem waaw uti marché di teel a xëy pas toog te naan waaye non dina baax gaa yi waaw bàyyi ba gaa yi kii quoi bon moo tax ba mu ko defee fa asra waaw yi ñu jékki rek gis sawaay waaye sawaay moom sawaay ah, sawaay commerce bi dox na de mais sawaay il devenu grand commerçant waaw za serwa waaw lu tax bi sababi muraa'ati sunna kama qala al Mubarakfuri rahimahullah wa ijabati hadha ad-du'a minhu sallallahu alayhi wa sallam waaw comme ni ko boroom al lu ma at mu koy toxal daal di wax mu ne lu tax mu ba mu ko defee commerce am tonawu parce que dafa sàmmonteeg sunna yonent way sa waaw xam ne ñaanam day dal mu am pas-pas bu dëgër boobu ak gëm boobu tax muy taataan ñaan googu ba nekk say ay ñi koy liggéeyal ko ñi yor commerçant bi dee leen teel xëy di ci taxaw di leen surveiller ñuy teel xëy waaw allahu akbar yebal leen wa kasura maala alalam bari waaw mu ngi noonu non seulement am nga ci lépp solo mooy sa ngërëmu boroom ba nga defee li yonentam te taataan ñaanu yonentam saa salaam ba pare borom bi xéewal ci ay wërsëg fi dunya bu alaaxira bi akbar waaw billaahi bay ñëw moo gën a rëy waaw kon nag mu ngi noonu lool kon likkaale baa ngoog wa kaana saxrun ba mu xamee lool taajiran fa kaana yab'athu tijaaratu awwal an-nahaar loolu comme que commerce bi mais tamit booy voyage yi nga ne ma mais lii commerce la wax te yoneen saa mu ne mais ñaan gi fan la wax ñaan gi est allahumma barik li ummati fi bukuriha yoneen saa saa dafa ñaanal xeetam yàlla barkeel ko ci njëram kon kay yow ngay voyage ci la ngay dem loo mën di uti teelal di ko di di di diir njël suba gi waxuma njël de mooy bu bu bu buy tàmbali waaw mooy teel a xëy teel xëy voilà moom lañ naan teel a xëy mooy euh, boo jullee ba pare hmm? moo tax awalan na xaar bale mooy mooy leeral bukkuur a xaaji waaw parce loo xëy xëy teel a xëy nag bu mu tax yow nga ramassé nga maasale julli ji nag boobu yow yow man barke yow nooy ngay amee barke ci loo xam ne farata gi la yàlla mi mi la sant mbir mi defoo julli ji jullil fajar julli woo fajar naan partenaire wala teel a xëy xam nga quoi affaire yi dóor quoi dóor waar quoi man nga way man daal sa waxi caaxaan yi nga naan la nga julli ko fu nga jëm wala ci yoon bi mais dafoo ci dara te naan xam nga dóor waar yàlla dina comprendre doo bàyyi wax lu amul <laughs> yàlla dina comprendre yow mi jaam ne li tënkoo ci lim wax li yàlla mi la moom moom ngay font way ñun ñoo ñoo am problème kon mooy loolu dafa jooyal allahumma barik lu yi fi sukuri fii bukuriha dafa nekk wul jooyal moo tax lu ne rek donc li nga xam ne mooy tukki baax na ngeen dem heure boobu ak tamit di privilégier guddi gi comme niñ koy gise fii nañ ko gis xadiis boobu <laughs> waaw ak dul ja waaw guddi gi ndax borom bi day mel ni day dalay dalay day lemal distance waaw waaw mbir yi day gën a woyof même dabba gi nga yor oto bi nga yor même xatta oto waxuma la dabbaay fas ak yooyu kese de même oto bi nga yor guddi gi buy daw ça chauffe moins que bu dee bëccëg gi la ça pollue moins que loolu xamoo ko naaj weeg nangam yeeg jaga yow <laughs> ñun moom xam nañ ci la rien que embouteillage yi nga xam doo ngay gis bu guddi jotee doo ko gis bon waxuma ay Ndakaar yi nga xam ne moom gaa yi léeg-léeg da nga bàyyi ba vingt deux heures mais c'est vingt deux heures sax daanaka doo gis ñu bari vingt trois heures minuit une heure du matin côté yi gën a embouteillé Dakar ay banlieue bi ay autoroute route nationale un nga jaar fa daanaka doo fa gis picc te xaaral ba bëccëg gi wala bi dix neuf heures bi jot mu ngi fees del ba timis après timis fees waaye bu guddee trois heures du matin jaar fa daa fëlis picc waaw day gën a tee gaaw loolu dinañ ci ñëw côté boobu buñ ci accès ci téere bii nii al imam dinañ di xadis boobu wallahu taala kon dañ ci xam ne yenn yi nit ki tamit boo ko bëggee ci njàngat yi mooy foog ngay teel njëlu waaw loo xamante ne yow euh, rawatina loo xam ne yow ku teel ku teel ñëw lañ soxla yow nga tëdd ba heure bu neex naan moo grawul gars yi nañ fa nekk mooy manqué nga say chance yu bari waaw ta ta ta barke bi yonent saa saa ñaan yow say nelaw ak sa tayeel ak nekk sa téléphone tax na waaw ñu bari dañuy yeew duñ nelawa ah, ci téléphone yi lañuy ñuy ne rek waaw te am na loo xam ne bëgg nañ ko war nañoo utub liggéey war nañoo nàngam waaye dañuy teel ba heure bu neex daal di yeew moo tax loo ci gis dañuy ut ut ut duñ am tus ñoo ko teg seen bopp waaw da ngay a xëy sax rien que waa ji boo gisee nga teel ñëw danaan waa ji affaire bi jaral na ko dara quoi parce que à koo xam ne chômage la ne wala boo soxla na liggéey te liggéeyul mu jaral ko muy xëy heure bii di fi ñëw di postuler ak tamit di demander est-ce qu'on a besoin de quelqu'un kii moom la war a gën am yaakaar waa ji nga xam ne moom quinze heures la ñëw quoi ay saa yi <laughs> <laughs> kooku rien patron yi ñaari profil yooyu dinañ xaw a def ndànk ki ñuy gën a wóolu mooy waajee kii kii kii la ñëw waaw parce que naan waa ji quand am na lu ko jaral waaw kon loolu lu am am solo la yenn yi boo ko bëggee da ngay teel a xëy waaw. teel a fagaru teel <laughs> def li ngay li ngay def quoi waaw waaw loolu ama am solo la wallahu taala kon nag ci kaw noonu hmm, dañ ci xame ne mooy nit képp yaakaar ne doxal sunna wala doxal li alquran wax mooy tax nga nga nga nga ñàkk xamoo dara waaw ah, <laughs> na ku nekk ci ñun xool jàngat sa bopp bala nga ñuy jàngat suñu état yi ñun réewu jullit ñi koo ci gis ci ñun personnellement ñu ngi simmeeku ci àtte yàlla yeeg àttaay yonent bale saa saa ay ndigalam jàpp ne tënku diñ ci tënku moo tax ñu tardé même bu dee ñenn ñi ñemewuñ ko wax loolu lañ gëm te seen jëf day wane loolu lañ gëm lañ doon def ko tuut ci wàllu charia dañ koy dindi mais des réformes quelle mince réforme réforme fan yoo xam ne jariwul dara yow kay yàqet ay yàqet kese nga bi waaw ne dañuy def ngir voilà libérer affaires yi bu ko defee nañ libérer seen merci ci yàq seen yëpp yàqu te duñ ci jële tous waaw lépp loo xam ne leer lu ñuy mel ni ab richesse buñ ciy am la seetal après fan la jëm te en plus lañu amoon ak quiétude bañ amoon loolu lépp dañ koy ñàkk ak dalu xel gi ak nekk koo xamante ne nii ñépp leen di ñee parce que sécurité bi ñu amoon ni leen gaa yi doon ñeewe yooyu yëpp day commencer di deñ lu tax parce que ñoo simmee ko ni jaam di simmee koo ci yéreem waaw jàpp na non jullit amaana li tax ñun on nous ne sommes pas développés c'est ça dëgg suñu réew yi nii ba ñu namee suñu pseudo indépendance yi ba léegi ci lan lañ nekk jëral Sénégal lan la ñuy doxal laïcité depuis mille neuf cent soixante nee nañ cinquante neuf soixante ñu jëral tous Mali tous Syrie tous Liban tous jëlal rek Égypte naada wa yow Tchad lu la neex juzurul qamar alk les zéro yow axasal rek yow del axasa jël jël rek koo ci jël tay la gën nekk ci ci jamono yu gën a ñaaw <laughs> waaw léegi dam ngay nekk ci loolu ba pare naan l'islam la l'islam la yow da ngaa doxal l'islam lu doxaloo l'islam dara yow yow yow yow yow lay lay kar banoo lay kar bàyyi ya nday lay ah xarit lay sa umpañ lay sa tànta lay yéen ñoom ngeen di lay kar yi wëndëg di dem ba pare ngeen bëgg léegi ngeen am problème ngeen ne nag islam <laughs> non non ñun moom dañu waroon a cawa yar waaw ñun moom moom moom mooy li gën a sedd lu ñu waroon a mën a def parce que waroon nañu am kersa quand même di am problème non non ñun est-ce que nañ xoolaat looy xoolaat looy xoolaat gis nga ñu fi commencé kii yëpp dañoo delluwaat ne xëy gis nga wallahi suñu topp nasaraan yii nii ci alkandekese la ñu jëmal ñoom ñooy développé soqale ko ñun ñu nekk di ay pauvre billahi buñ delluwaatul ci suñu bopp ak li ñu xamoon ak li ñu nekkoon li ñu kii duñ ci génn te ci delluwaat ñépp ñoon ñoo avancé waaw parce delluwaat ci tekkiwul ne lépp lu jóge ci tubaab bu bëgguma déedéet modernité kenn a ko moomul waaw c'est l'affaire de l'humanité tout entière ñépp ko bokk comme ñoom ni ñu jële fi ñeneen ñeneen jële feneen loolu la da ngay jël li baax mais ñun li bon la ñu naan voilà ñun bale yi yu yiis yi kese la ñuy waaw voiture bale bi nekk ci gannaaw yu yiis yi képp waaw waaw walla iyaazu billaah kon gis nga Saxr radiyallahu anhu moom danaa def li yoneen saa wax taataan ñaanam mu nekk un richard nag éé fa asra wa kon nag mu ngi noonu waaw ngir mi du ne rek man di wéy sama sëriñ ba pare yow li ngay def daraa ci baaxul commerce bi ngay def de toute façon bu xaraam la ba pare nga naan damaa bëgg a nekk nangam loolu waxi caaxaan la way <laughs> bés boo ko amee yàlla lay jay di nga def nag lu dul noonu yàlla may la say mbir bi gën dox comme naxaraan si yi nga nga réew yi di dox mais doxu fara doxu de façade la de lépp ciy det la reposé ko États-Unis bu génne woon lim am det lépp tey bu subaa fonctionnaire yi kenn du leen fay waxuma fonctionnaire de l'état de de Californie wala de euh, l'Oklahoma non ay Virginie déedéet Georgie waxuma ñooñu New York déedéet Washington déedéet état bi les États-Unis suba fonctionnaires yi duñ leen fay bu ñu fayoon dette yi ñu am lépp. réew mi culbité waaw wala gouvernement bu ñëw on va essayer de réduire la vol waaye ma ne demal toog mais buñ ñëwee loolu de façade la dina kii nii dëggate yoo euh, kii la xadra ut diman la waaw waaw mooy gàncax sën gis nga gàncax sën ni naate sën bi fi ñuy sànni poubelle yi dina salte gis nga bu tawee mu tooy ñax yi génn mais day naat rafet ah, mais gis nga mooy ci kaw a rafet rek boo ko yëkkatee la hawla wala quwwata yow yow yow yow moom sa bakkan dee ne gunay benn odeur moo lay dugg boo mooy da ngay wadd ak li nga li nga li nga xëcc tellement salte gu ma salte ji biir loolu nag moo am kon as-sarwa daal ñi ko am mooy ñi nga xamante ne ñoo topp seen borom te lum leen jox ñu doyolo doyloo ko da yeneen saa sam nee na laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina ghina gisoon nañ ko bi mu ne richesse nekkul ci bari loo dajale waaw banque de l'habitat am naa fay million si EGPS d'ailleurs am naa fa combien de millions ah oui oui LCL le Crédit Lyonnais ah oui oui oui oui Goldman Sachs oui oui oui j'en ai ah non non BNP si si si hein loolu du kooku moo bari la waaye ko bari la kon mu ne mooy ki nga xam ne richesse du cœur la am mooy lu mu nga yàlla jox mu doyloo ko waaw ñaata milliardaire ñooy gis ñu ray seen bopp walla xaru.